ku wér la dane wa an bilalin mursala riwaaya yi muy jële ci Seydina Bilal yu mu yoor la mooy jotawul dëgg directement Seydina Bilal radiyallahu taala anhu même bu euh, al imam al hafiz na Hajar wax léegi moom mii nag an Bilal moo ko jële ci Seydina Bilal ah hadis bi dane annahu haddathahu kaana Seydina Bilal moo ko nettali waaw <laughs> danew Seydina Bilal moo ko nettali imam al-Hafiz nag nee na rahimahullah bon bu nettali Seydina Bilal jokkaloowula ah, mooy du lum jële ci moom directement am na ci kum jaar te bu dee lool la xamuñu kan la lool mën nañ di problème waaye le fait mu ne moom dañ koo nettali fii te moom feqa la euh, loolu mooy beneen wax ji nga xamante ne euh, euh, amaana loolu la imaamu Nawawi rahimahullah daal di féetale kaw ndax mu ne isnaadin hasanin wala rek mu jàpp ne mursal boobu mursalun sahih la waaw mais kom euh, kom moom ñoom ñëpp dëgër waaye bu boobaa mooy intermédiaire am sayna Bilal la ñu dul xam waaye fii sauf que dane an Bilal mu jël sayna Bilal di Bilal ibn Rabah al-Habashi al-Qurashi Abu Abdillah euh, mawlahum hmm? mawla abi bakr radiyallahu waxoon nañ la am nañu ne abu abdillah ñi ne abu abdirahman ñi ne abu abdilkarim ñi ne abu amr nekkoon alxabashi alqurashi mawlaahum euh, nekkoon noddukat bu yonent bi alayhi salaatu salaam bokk ci ñi njëkk a dugg ci lislaam bokk ci ñi nga xamante ne ñoo fekk lépp fu yonent bi salaam taxaw xare fa fekk na ko Seydina Bilaal nekkoon noddukatam kenn du ko présenté te radiyallahu ta'ala anhu ibnu Humaama yaayam moo tuddoon Humaama mais baayam Rabah la tuddoon moom Seydina Bilaal mi nag radiyallahu anhu mu ngi eh, gaañu ci taa'uunu Amwaas mooy peste boobu ba li nga xam ne moo amoon li nga xamante ne moo amoon Syrie daal di décimé ñu bari faat ñu bari ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc Seydina Muaaz ñoom Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al radiyallahu ndax ñoom ñëpp a nekkoon Sham euh, foofule ca xare moom mii ca la génn àddina ci lan jamonoy Seydina Omar euh, lan 17 hmm? muy jamono jooju ci la génn àddina moom Seydina Bilal borom gadan nalqal ahibba Muhammadan wa sahba voilà waxoon nañ ko fi fàttaloon nañ ko ci Riyad bi mooy bi nga xam ne ci lay génn àddina moom mawlaana Bilaal radiyallahu ta'ala mawlaana Bilaal radiyallahu anhu euh, soxnaam si ndax feebar dafa métti xam nga peste peste moo ko jàpp feebar bu métti mu xam ne génn àddina soxnaam si euh, di jooy waaw di xaw a euh, saalit daal mu ne ko bul waxati bul wax loolu bul jooy bul kii xadan gis nga bu ma jógee sama feebar bi suba rek bu ma faatoo rek nalqaa ci la ñuy dajeeg al ahibba soppe ñam ñooy soppe mu ne muhammadan wa sahbah saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sahbah ak ñi nga xamante ne ñooy saxaabaan yi radiyallahu taala anhu wa arda wala loolu mooy nit ki da ngaa war a nekk koo xam ne booy génn àddina ànd ak yaqiin booy dajeeg sa borom moo la yoneen bu kenn génn àddina lu dul mu nekk koo xam ne day rafet njort ci ki nga xamante ne mooy boroomam noonu euh, Euh, ca siira ba doon nañ wax ne ah xamumu ñu de <laughs> waaw fay bu dee déglu nga lool boobu moom duma la ko présenter ndax daa daa gun <laughs> dama lay bañ lool <laughs> waaw kene euh, euh, nu mu tudd am na loo xam ne de dañ koy xalaat ne insha allah bu ñu ko yàlla mayee dinañu ko def mooy fii rihaabil mawti xaw ma yu mel noonu lañ koy tudde mooy ñi nga xam ne ñooy as-saadaat sang yi ñu gën a sell ci kaw suuf bi ñuy génn àddina nan lañu génn àddina tàmbalee ko sayyidul bashari yonent bi sallallahu alayhi yooyu nga xam ne yu am solo la mooy déterminant ci dundug nit ki waaw ndax inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al ak inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli naar di gisoon nañ ko ci Riyad bi nit ki dina jëf jëfu waa àjjana du des ngir mu dugg ci lu dul xasab ah léeg-léeg mu jëf jëfu waa safara ba dara desul mu dugg safara lu lu toll noonu mu jëf foofu waa ajjana loolu dafa am solo moo tax iblis da ciy mobiliser lu mu man bu nit ki newee ci jamonoy sukuraat te boroom bi da koo may kattanu mu xam nit ki ngi waaj a faatu waaw bokk ci yi mu nekk ak jay ci moom waaw gis nga nit ñi képp koy faatu iblis xam nga kañ ngay faatu xam na bi ngay faatu xam na ne yow non kañ ngay faatu xamu ko waaye booy faatu. xam na ne yow mi yaa ngi waaja day ñëw délégué gaa yi ngir ñu ñëw yàqal la waaw yàqal la léegi bu dee gëm yàlla yàqal la nga deewe kéefër bu àllaaxiraa nga ànd ak moom ca sawara sa waaw loolu nag xam ñii nga xam ne ñooy sang yi nan lañ génne àddina waaw bi ñuy génn àddina nan lañ mujjee wax nan lañu mujje waaw te loolu ñu xam ne du loo xam ne dañoo bàyyi bay génn àddina mu dóoru ñëw mooy loo xam ne loolu lañ newe woon seen dund seen dund lool lañ ko paase woon ba moo tax ba nga xamante ne nii ci la ñuy génn àddina mu yomb lool allahumma rafiq al a'la kama qaala sayyiduhum wa sayyidina di rasulillah sallallahu alayhi wasallam allahumma e sa borom rafiq a'la àndandoo ba gën a mag waaw kon yooyu noonu dafa nekk lu amaam solo bon <laughs> amaana buñ ci amee kii rek insha allah nu ñu koy defee eh, insha in yassara allahu bu ko borom bi jàppandalee rek insha allah walla du euh, fàttewuma ko du <laughs> moo tax ma koy rappelé nii te lool te siira ba gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba loolu la sayyidina bilal radiyallahu anhu euh, doon wax wa sallallahu alayhi wa sallam euh, ala sayyidina muhammadin mu ne suba la ñuy muhammad sayyidina muhammad wa sahba ya ya moom waaw kon nag femme sama soxna sama dalalal sa bopp waaw lii ma dal ah après rek maa nga fu neex la yoon saa saa waxoon say naa sayyidatu Fatima waaw waa karba abata waaw la doon wax keroog bi nga xam ne ci lay génn àddina moom yeneen tubaab saa saa bi sayyidatu ay eh, Fatima al-Batul radiyallahu ta'ala anha Hmm? Euh, doon wax loolee waaw ah. akbar am na mu ne ko ah, waa karba abata yeneen saa saa am ne ko laysa ala abiki karbun ba'da yëgal ne dalal sama doom waaw laysa ala abiki karbun ba'da du dalati ci sa kaw baay mettit ginnaaw tey mooy ma génnee ci mettit bi jeex na waaw waaw sakaratul waaw après ci la doon waxe àddina ya abata ajaba rabban daa ya abata jannata alfirdaws ma'wa ya abata ila jibrila nan'a allah gisoon nañ ko hadis huit <laughs> non vingt-huit ci Riyad bi dellul foofee insha allah mooy yooyu amaam solo la ah, nañ jàll sinon <laughs> kan Zaydina an Bilalin Abu Ziyadata Ubaydillah ibn Ziyad al-Kindi rahimahullah bila annahu haddatha mu ne Seydina Bilaal moo ko net annahu ata rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu nettali mbir mi euh, hadis bi ñu fi wax léegi ba ni mu jeexe hmm? kon ginnaaw kon tafriq bi nga ne moom lañu ñu nekkaa ah, gis ko ni léegi ana ban lëkkaale ngir tëj moo am ak suñu bunt bi mooy eh, rakaatul fajr yone saa salaam bi ñu xamal wax nañu gëneelam ci jataay bi ñu génn rakaatal fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaari rakkaay fajar ñoo gën daal dina li ci biir waaye ñoom ñaar lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a ñoom ñaar de ñoo ma gën soppulu ah ñoo gën soppulu ci man ci àddina ak lépp lu ci ne léegi nag fii nii yonent salaam bi ñu wan ne bul ne boo rakaatul fajri kat man daal mooy eh, eh, bu bu wala ma yeewu ndax bu dee xam nga saa saam nelawul woon euh, mooy da doon tëdd tuuti da doon tëdd ba Seydina Bilaal ñëw daal di ko yëgal mais bii nii euh, Seydina Bilaal bi muy ñëw la euh, Sayyidatu Aysa la moo doon wax ak moom ah, a jóg na bay ba nekk di ko julli fekk leer na yoneen xadiis bii di ñu wan ne gis nga rakkaay fajar rëkkaale mag suñu bunt bii di wax ci feddale ko ñaar rakkaay sunnaay suba yooyu muy ñàkk rakkaay fajar naafile dafa am solo ba yow bu yeewu mu leer te waxtu wi génnagul nga naan non man naa julli kon kii rek quoi fajar gi kese quoi non suba gi nga xam ne mooy farata bi après grawul nga julli koo pare toog ay dix minutes quinze minutes te yow waxtu wi def na non même bu dee ko julli te bu ko tagtatee rafetal ko waaw ndax lépp looy defaral sa borom borom bi daa bëgg inna allaha ah yuhibbu ida min al abdi ida amila amalan an yutqina aw kama qaal yeneen saa saa ne yo- borom bi daa sopp ci jaamam bu jëfee jëf bu mu mën a jëf na ko rafetal def ko nu mu gën a perfectionnement bu ko manul na ko jege na def moom selon moom ku nekk ak perfectionnement voilà man manuñu nga ñëw ne ma yow euh, perfectionnement sama bos ak bu sëy naa Abu Bakar a yoon damaa damaa doy na danga na wéeri di loolu nan la <laughs> tollu defe ko yow na nga tollu tey nga fexe di ko def ngir yàlla waaw <laughs> loolu moo tax yonent bi saa saam ne ko nag law asbaxtu akthara mimma asbaxtu Seydina Bilaal naan ko meen saa mu ne ko bon Aysa moom laa doon waxal mooma laajoon mbir may wax ak moom ba affaire bi nag daal di leer nañ mu ne ko boobu maa ngi doon julli kii ñaari rakka mu ne ko ñaari rakka fajar ngi doon julli <laughs> mais mais yooyu la innaka mbir mi leeroon na nañu de yooyu saa saa mu ne ko ma ne Bilaal law asbahtu akthara mimma asbahtu la rakatuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma waaw <laughs> mu ne ko ma bu ma gën a gis nga bu ma gënoon a xëy wax lu gën a kii noonu mooy loolu nag mooy jant bi génnagul ndax bu jant bi génnee mooy waxtu wa jeex na voilà mais lu ma ne bu leeroon nu mu leer leer fekk waxtu woowu jeexul parce que bu dee nag dama yeewu attention loo xam ne man li ma fi man mooy jàpp kese ak benn rakkay jullit fajar ji bu boobaa rakkay fajar doo ko def ah. su sunna yow non parce que day nekk ci loolu après fajar gi jeex jant bi nekk naan da ngay mala yooyu dépp yoneen saa sa la lool rek dalaa bëgg wax bu leeree te fekk yaa ngi ci biir waxtu waxtu wi jeex xaaja newoo ci jant bi di jeex même loolu bu mu la teree julli ñaari rakkaay fajar yi ndax seeru am solo te bu ko taf tafee da nga ko rafetal la raka'tuhuma wa ahsantuhuma dinaa leen rafetal wa ajmaltuhuma te dinaa leen naayisal mooy na naayis bul ñëw way julli këpp këppal këpp këpp salaamaaleykum salaamaaleykum après allahu akbar allahu akbar la ilaha gaa yi naa ci xam leen gaa yi eh, taloor kay bi ngay julli sànq ñaari rakka fajar yi say rukon loolu ahsantuhuma ak ajmaltuhuma ragaltuhuma bi loolu mooy minimum lu man da ñàkk sinon boo fi defee comme salaatul musi al musi li salaat yi loolu julli jooju bu baax ah. parce que mooy waajooju yàgg nañ ko fi wax hadiis bu Abu Hurayra bi nekk saxiix yi bi mu toogee yenn saa sam toog ci jàkka jeeg lenn saxaaba yi radiyallaahu benn waaye dugg si julli ba pare ñëw yoneen ñaari rakk ñëw luy yoneen saa sam yoneen ne ko irji fa salli fa innaka lam tusalli delluwaatal nga julliwaat parce que yow julliwoo te pourtant li mu def julli la tudd mooy lii du lii la yàlla soxla ci julli ruukoo yi baaxul sujóot baaxul taf taf rak rak te loolu la yeneen saa amul i'tidaal amul jub amul tuma'niina ak julli ju amul lool julli jooju du baaxa ah. waaw waaw waxoon naa la fer keroog bi mu naan tilka salaatul munaafiq waaw loolu day waxtu wi day jot mu toog rek yarqubu shamsa waaw di di di scripté di scripté le le le le soleil naan ah jant bi non su bëggul tàkkusaan bi non des na des na wala loolu nag mooy se montre ah xam na heure bi muy xaar bi xaar bi xaar ba mu des léegi tamit jot rek mu tëb daw commencé Allahu mel ni kuy gymnastique kooku day font waaw loolu julli yooyu julli yooyu baaxul ndax ko ko dewoon yonent ba moo tax nekk fi naan kenn xamul julli ju baax ba xam nañ ji baax nga naan am na yoo xamante nii ñun est-ce que yàlla dina ko nangu suñu loolu du suñu affaire waaye li yoon saasaan jàngale la lii moom nii la ñuy jullee sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gis may julli képp ku fi julleewul noonu mën nañoo taxaw ne su julli baaxul parce que yonent bay saa moo ñu ko xamal waa ji loolu la def dafa dugg julli tox teg teg gi moom nañ naan julli teg teg gi moom la def yonent saa sam ne ko demal nga julli waat ndax yow kon nag nañu bàyyi caaxaan yi laa wax waaw nañu bàyyi caaxaan yi xam nañ ko waaw boo fi ñëwee rukkoo yow rukkoo yi bala ngaa sëgg boo rukkooee bala ngaa siggi sa rukkoo bi àgg nga ci sujóot bi boo sujóotee euh, siggi balaa sa ndiggilee euh, euh, kii sax nga sëggaat loolu sawaay sa julli joo jarul ngay farax farax bi boo nga dem toog waaw da ngay font kese waaw loolu moom mooy vraiment moo laa doon wax ne loolu am na sa sa sa bokku nit sax bu doon nit ngay defal benn mbir moo xam da nga koy defal defal ko noon mën ne la sawaay bu bu bu la ñemee danaan la ah sëñ bi téywaatal seli wala sawaay yooyu eh, xam nga ne seli du ma ko jël bu nee nag daa am euh, kersa ci yow wala mënu la koo wax day bàyyi ba nga dem mu jël mbir mi def ko ci poubelle bi waaw léegi nag lan ngay xalaat sa borom nga ñëw di jullee noonu parce que dangaa war a léegi ngay gaaw wala taf taf wala film bi wala euh, match bi wala nangam dañoo war a dem dañoo war a yàkkamti waaw waaw yii sinon affaire bi nangam ak nangam ma loolu lépp ay caaxaan la xayrun ñoo gën ñaari rakka yooyu mina dunya wa ma fiha yonent bay saa saa kon la ah la rakaatuhuma mooy le minimum day am gis nañ dinañ gis ci buntu bi ci tegu ko da ko doon gàttal waaye gàttal bi gàttal da ko doon rafetal te wax na ko fii ci say naa bilaal law asbahtu akthara mimma asbahtu alhamdulillah mu ma xëyoon lu gën a leer lu gën bari li ñu xëy tey julli ko tey mu weex tàll fekk mu weex bi julli fajar ba bi may julli sama ñaari rakkaay fajar yooyu ak laata sax ñuy julli farata bi suba bi boobu ma ko julli leer na yaa ngi Seydina Bilaal nga koy xamal naan ko mais nga ah julli yow <laughs> yoneen saa sa ba lay woo nekk loolu tax wuy woob mais dafa leeru nag yéni saaganak mu ne ko ma ne Bilaal innaka <laughs> mu ne ko law asbahtu gis nga ma xëyoon lu gën a leerlu aksara mimma asbahta asbahtu li ma xëy tay la ta rakantuma loolu du ma teree ko ñaari bàkka yooyu waaye dinaa leen rafetal de du ko taf tafee wa ajmaltuhumaa te dinaa leen eh, eh, eh, taaral kon lii la waaye war nañu ne kon si ak ba yow bul bul ah, fii daal waaye nag wax nañ la bu dee nag xaju fi lu jullit farata ji farata ji ngay def après nga fay ko moo tax Cheikh Ahmadul Xadim doon la wax sànq ne la ta moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy fay ci ngiru Maliki yi moom lañee moom lees di xay waaw waaw waraqabu xemmem loolañ nit ñi de fi rak'atayn lil fajar fa laysa tuqda ghayruha fi mashtahara du weesut fay dara ci naafile yi boo la rawee lu dul ñoom ñaar moo tax da koy fay après waaw ci zawal comme ni nga xam ne ñoom ñoom lañ koy waxe am na nag ci boroom xam-xam yi yoo xam lay de noonu dara fii boo ñëwee dugg ci jàkk ji Euh, euh, fekk ñuy julli nga ñëw jullee goo ko fekk imam bi di julli fajar euh, suba gi ñëw di julli wet daata ngay naa fekk non da ngay dugg imam bi boo pare nga jóg julli ko waaw loolu am na xadis bu ci ñenn ñi di tegtaloo même bu dee xadis boobu de de sena dëgër saxaaba bi ñoom ñoo saa sam dañu julli fajar ba pare mu gis kuy julli ñaari rakk mu ne arakatayni qab ba'da al fajri ba'da subhi bo waaw mu ne ndax daa am yeneen ñaari rakk yu julli ginnaaw bu ñu jullee suba mooy farata bi waa ji ba mu paree mu ne ko ah yeneen saa salaam c'est que ñaari rakkaay kii yi euh, fajar yi ñoom ñoo ma woon jullee bu ma ko woon noo ñëw kii ma julli après ñoom laa doon mu ne ko waa bu dee loolu kon garaawul mais loolu même bu dee xadis boobu dëgërul mooy ne loolu dëgg la mooy mbir la moo xam ne nit ki euh, man na koo def juste euh, bi nga xamante ne nii mooy bu jul duggee ci jàkka ji. gaa yi di julli te jullee ko woon bu boobaa day julli bu paree nag man na bu jullee ba sëlmal ba def li muy def mu jóg julli leen waaw loolu possibilité la wala mu xaar ba jant bi génn ba jamono ji nga xam dañu ciy tere xayda ruum ku ci tere ñu ngi julli après nga xam ne ci xarnay shaytaan bu weesoo tuuti rek yow léegi mën ngaa commencer ay quelques minutes la après euh, ay cinq trois cinq minutes bu weesoo boobu ba zawal di jot man nga cee julli li nga xamante ne mooy rakataylu fajr nga daal di leen fay foofee wallahu ta'ala a'lam kon ci kaw noonu la yem nii bokk na ci leneen luñ ciy jànge ba la tëj hadis bi mooy li e, nga xam ne noonu la yeneen saa saam doon doxale e, mooy noddu am ñooy noddu nañ ba pare wala lu tax bi génnul fii ñoo dem di ko kii non loolu mooy sunna waxoon nañ la ko ñu nii sëy <laughs> na yàlla loolu loolu def pourtant noddu na yoneen saa yëg ne noddu na mais nit ñi dañuy jóge fu nekk di ñëw di ñëw di julli di julli léegi nag bu gisee ñëpp dajaloo mu ñëw ci rek tubare saa saa daal di koy yëgal nag ngir nit ñi ñu julli ndax nit ñi ñëw nañ voilà kon loolu waaye dañ cee xam ne mooy nit ki boo ñëwee tamit euh, même bu dee ne da nekk ci lu am solo euh, nit bi la laaj loo xam ne am na solo it bul ne waaye waaye eh, toppal ne waaw ndax Sayyidatu Aisha Sayyidina Bilaal ay yeneen saa soxlaa yoo nga naan ma nag may laaj waaw am am plus ko quoi matsu yooyu li caaxaan yooyu mooy lan non man du ma leen tontu sax loolu <laughs> loolu moom du daraay dine waaw taxaw na euh, di ko tontu sauf que daa gis ni i jekk rek affaire mooy eh, la ma taxoon a jóge xama ko te yoneen saa sallam nag baaxul woon nag dekkul woon ci baaxam may woon wax mu ñëw julli heure bi waaw loolu tamit comme niñ la wax mooy nit tamit bu nee ci julli liñ ci jànge mooy yeneen saa sax doon julli bi mu koy woo Seydina Bilaal ngir mu ñëw julli si fa aadanahu bi salaa wa taaba aadana waaw loolu dañ ci xame tamit ne mooy nit ki buy julli même bu dee naafila <coughs> ñu lay woo doo fi nekk di tontu ah <coughs> non inna li salaati inna li salaati la shughla yeneen saa sax waxoon ñoom Seydina Ibn Mas'ud nga xam ne avant dañ doon nit ki day julli nga ñëw di ko nuyu mu lay fay di de ngay mën a wax ak moom mais ñu ñëwee ñu koy nuyoo yooyu fay leen bi mu paree bi ñu jógee xabasa ñu ah yenn saa saa ñun de lii ak lii mu ne parce que inna fi salaati la shughla waaw ndax julli daa am na soxla voilà na soxla <laughs> voilà nit loolu tamit daa nekk lu am solo luñ ciy jàng war a yenn saa saa tontu ko ci ci julli ji daa pare après mu génn voilà te loolu tamit mooy taalib bu gisee ne sëriñ bi def na loo xam ne bon amaana euh, jaaxal na ko mu laaj Seyna Bilal. moo tax bi yeneen saa saam pare wa abta alayhi bil xuruji pare nag ah non seulement moom mu wan yeneen saa saam lan moo tax tey mu yéex a ñëw waaye te loolu bu boobaa loolu kenn du ko tudde jëw naan ah yaa ngi jëw kan ko seqaloon de yi mën jëw nga Aysa yow Bilaal eh, lu tax ngay jëw Aysa non radiyallahu anha du jëw leeral li tax yow mbir moo xam danga nga ko doon def la tax defoo ko. wala ka tax moom nga ah moom da nga ne woon ci ay mbiram wala daa daa daje jaw ci yoon bi am yu mu la doon laaj wala lu mu la doon doxloo tax ah heure ya ma doon ñëw tay ma am retard loolu noonu eh, nga nga nga joxe justificatif boobu ça ne veut pas dire que saa waay jëw waa ji noo jëwoo ko mooy loolu dara newu ci moo tax Seydina Bilaal wax yeneen saa sam ne ko Aïcha de laa doon waxal moom moo ma laajoon am mbir de moo tax ma yéex waaw. te loolu tamit mooy euh, euh, euh, sëriñ bi tamit bu dee taalibe bi leneen gis na mu doxale noo xam ne moo jàpp na ne parce que yeneen saa saa mu na ko woowaat ko mais waxul dara te xamul na lay def après mu génn yeneen saa saa nag xamal ko ne ko dama doon julli ñaari rakkaay fajar yi inni <laughs> kuntu rakkantu rakkantayil faj yi waaw boobu laa doon julli amul nga naan bon man moom duma ko tontu sax ñii dañoo sopp waa <laughs> woo nga ba après c'est bon la ma def lu ciy sa yoon non mu ne ko noonu bu doon julli ñaari rakka yi <laughs> léegi tamit sauf ko bu boobaa eh, eh, bu desee tamit sëriñ taalibe bi am leneen lu mu ci gisaat ndax sëy naa bi daal bi yoneen saa sallam waxee loolu dana ko mais yoneen saa sallam mais heure ko waaw <laughs> leeroon na kay <laughs> bu ginoon a leer sax mu ngi ne leer du ma woon téere julli ñaari rakk yooyu te dinaa ko rafetal te dinaa ko taaral waaw loolu tamit mooy euh, loolu daa war a am quoi amul diw day def lu ko neex wala di def yoo xamante ne yow jaaxal na la taalibe bi ngeen toog naan ah moo ko sañ xam nga loolu ba mu ñàkk ba ba yu mel nii ba mu deñee ba léegi ci la caaxaan bari <laughs> waaw di utal ay nit yoo xam ne ay caaxaan la ñuy def di permettre seen bopp ba pare ñu teg ko ci moo ko san parce que ak tamit jàpp ne laaj gi boo laajee day wane ne waa ji amul tëli loolu lépp du waxi dara loolu mooy ñoo xam ne xamuñu xam-xam saxaaba yaa ngi yeneen saa sax mosoo def loo xam ne ah jaaxal na leen wala mbir mi eh, ah xamewuñ ko woon ñoom dañ koy laaj ah yeneen saa sax ñun de gis nañ la nga def loo xam ne daanaka woon mu ne lan mu ne bi ngay julli sànq gis nañ la nga avancé tàllal sa loxo bi mu ne Iblis moo ñëwoon taxaw sama kanam yor benn jum ba ma xo ko waaw ko ba ba lan may yëg seddaayu làmmiñam bi ci sama loxo bi waaye ma fàttale ko li sama ax yi Sulaymaan ñaanoon borom bi tabaaraka wa taala nguur goo xam ne laa yan bax yi yellul kenn kuy ñëw ci ginnaaw loolu moo tax ma bàyyi ko ndax lan saytaane yi ñoom barrière jinne yi yooyu nit ñi dañ leen doon gis jamono Seydina Sulaymaan amuloon benn barrière moo tax mu ne bu ma bu ma fàttaliku loolu dinaa leen yeew dinaa ko yeew fii ci poto yu Madina yi gone yi di ko fowe moom saytaane waaw <laughs> benn barrière am <laughs> waaw mu mu fàttale ko lu Seydina Sulaymaan ñaanoon mbokkam ma alayhim asalaatu wasalaam nee na looloo tax ma bàyyi ko waaw ñu ñëw laaj mooy ñëw laaj loolu loolu dafa ne mooy la simplicité quoi mais bu ñu ko deful bu ñu fi bàyyee sunna yii nag lan mooy dox Iblis moo ñuy waxal à la place waaw indil ñu waxi caaxaan yu toll ni ah moo ko sañ waaw ñoom ñoo ko sañ xam nañ li tax mu def ko waaw xam na li tax mu def ko nang ay nangama ki saa yooyu yëpp nekk li nga xam ne mooy caaxaan foo ko hu caaxaan waaw waaw ala dawaani <laughs> waaw déet waaw eh, laaj ah, sëriñ bi ñun de ah. waaw eh, surtout gaa yoo xam ne moom <laughs> mais wax naa la gaa yi de toute façon euh, ña ñuy topp ak ña leen di topp dañoo niroo parce que ña leen di topp topp toppwuñ leen diine toppwuñ leen yàlla déedéet seen maam lañ leen toppeeg seen baay ak seen mbiru àddina buñ leen bu boobu almazuma bi nga xam ne moom lañ naa yéy yéy ñoom la leen refal waaw que boo ko de ñoom boo leen toppee boo leen defalee loo boo leen defalee loo man yàlla defal la loo manut yi yooyu déedéet wala boo leen defalee euh, loo manul yàlla defal la loo man loo xam ne euh, am na daal nees koy formuler boo ko defalee loo man mu defal la loo manul boo ko defalee loo manul mu defal la xaw ma lu ëpp sa joor njort façon wax yooyu nit nan ngay defale loo manul nit xanaa loolu mooy sàccil defar ko déedéet waaw loolu yépp ba léegi kooku mooy retour sur investissement lay ut mooy àndul ak sëriñ bi ngir yàlla déedéet mu ngi yaakaar man daal sama ànd gi nan laay nekk milliardaire u sëriñ diw wala nan laay nekk millionnaire u sëriñ diw waaw naay dem ci toolam yi bu wootee ma ñëw ngir lan ngir bala maa dee ma nekk ko milliardaire wala yaasu billah loolu ana yàlla ci biir ànd googu amul yàlla am ci waaw moo tax comme que nag taalibe yi noonu lañ mel borom bi euh, ci maanu te mu seetaan leen ñu am sëriñ yu mel ni yi ñu am léegi voilà nga xam ne moom de toute façon euh, <laughs> euh, yu defuwul la ñuy def waaye lépp ñu teg ko rek ci buntu ñoom ñoo am sañ-sañ bi boo amee xam-xam ba ta amoo sañ-sañ bi ñoom nag am nañ xam-xam bi am nañ sañ-sañ bi te loolu wax naa la wax la loo xam ne teguwut ci dara parce que amul kenn koo xamante ne ku yàlla bind la kuñ naan moom am na sañ-sañu mooy yàlla waaw waxoon naa la yeneen saa saa bu naan lii daganuma yow nga bëgg naan xaw ma yaay kan woote sa bopp taxaw naan lii yi xaraam moom dalaa dagan yi yàlla digle nga koy bax parce que yaay diw loolu yëpp xawlu kadibin wa buhtaan waxu nar la ak li nga xamante ne mooy ak lu garaaw quoi waaw mensonge lu mag wal iyaadu billah duur la wu woo xamante ne amul waaw loolu moom mooy li nga xam ne ça n'existe pas waaw mais nag <laughs> buru faf ko fëy ñi ngeen mel rek waaw ni nit ñi mel rek waaw <laughs> inna allaha moom laa yughayyiru ma bi qawmin inna allaha laa yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim boroom bi daa nekkul di uh, soppi li nekk fa ay nit lu dul ñoom ci seen bopp ñu pare soppi la ne fa ñoom yal nañu borom bi may ñu soppi ñi nga xam ni ñaaw ak yi nga xamante ne moo nekk ci ñun te lool nag manuñu ko ndax laa hawla wala quwwata illa billah duñu ko man mukk lu dul di jaare ci borom bi tabaraka wa taala kon yàlla ko borom bi defal loolu yomb na ko wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa